wa idaa balaga al-atfaalu minkum al-huluma falyasta'dinuu kamaa sta'dana alladiina min qablihim kadaalika yubayyinu Allahu lakum aayaatihi wallaahu aliimun hakiim. kon suñu boroom tabaaraka wa taala di wax ci laayaab juróom juróom fukk bi ak juróom ñeent mu ne wa idaa balaga bu jotoo léegi ñu ngi woon ci latte yi nga xamante ne nii. moom moo laal ba léegi ñi nga xam ne ñooy jaam yi ak ñi nga xam ne xale yi nan la ñuy duggee ci seen kër waajur yi seen kër yaay yi bu dee jaam yi seen kër sang yi ci ci àtte jàmboom boobu nag mooy képp koo xam ne mooy liñ naan mbindaan wala booy la wala koo xam ne day liggéeyal boroom kër gi kooku du ciy duggaale mooy ne kooku moom yii la mooy ñetti awra yi ñu waxoon ci bii weesu moom yooyu da koy respecté bu dul yooyu nag suñu boroom nee na garaawul mën nañuy dugg ndax dañ leena wàcc dañ leen a woyofal àtte bi nga xam ne moom la waxoon ci laaya bi nga xamante ne nii mooy laayaab ñaar ñaar fukk bi ak juróom-ñaar bi mu naan bu kenn duggu benn benn bi mu benn kër hatta tasta nisu wa tusallimu ala ahliha doo xam ne du seen kër lu dul ngeen daal di leen di yëglu daal di nuyu ñi nga xam ne ñoo ñoo ñu ko dëkkee loolu ne moom daa nekk loo xamante ne mooy farata la pour ñépp ñii nag ñu nekk ñoo xam ne dañ leen ko woyofal parce que ñoom day difficile ci ñoom tout le temps ñuy respecter loolu te l'islam di loolu la mooy al mashaqqatu tajlubu taysiir li nga xamante ne mooy coono fu mu amee loolu règle la boo xamante ne nii da ngay gis ne coono da koy waral bu bari day jafe ñu daal di koy sàmmonteel suñu borom tabaaraka wa day ënd ak yomb-yomb ci loolu lañ leen woyofal lii comme li nga xam ne moom la yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxoon ci xadiisu Seydina Abu Qataada al-Haaris ibn Rib'i al-Ansaari radiyallahu anhu nekkoon taalibi ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi muy wax ci wàllu muus yi ak yoo yële bi nga xamante ne nii xam nga mooy ndax se ñoom seen seen seen seen tifli ak li nga xam ne mooy luy jóge ci seen gémmiñ yi sobe la wala déet yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne daal di koy innaha laysa bi najas ne ñoom duñu duñu duñu duñu duñu duñu li nga xamante ne mooy sobe lañu innaha min at-tawaafiina aleykum wat-tawaafaat ndax muus yi ak yu ndaw yooyu rongeurs yi nga xam ne animaux domestiques yooyu nga xamante ne nii ñoom dañoo bokk ñiy baagante nekk ci seen kër yéeg yooyu bokk ci yooyu rek di baagante ci seen biir moo tax ñu woyofal li nga xam ne mooy sobe goo gële nga xam ne sobe la doon doon waaye sharia daal di koy woyofal ndax coono bi nga xam ne moo ciy nekk léegi nag ci kaw noonu ci la woyo fale ñii moo tax même mbir mi la wax ne tawaafuuna aleykum ñoom dañuy baagante ci seen biir di leen liggéey ko ñëw di leen laaj service bi ñu leen di sant li ñu leen sant lan lañ koy defee def nañ ko ba pare lan lañ war a defaat yu mel noonu kon nag mu ne wa ida balaga xam nga waxoon na jaam yeeg ñi leen di liggéeyal ak seen doom yeeg ak xale yu ndaw yi nekk ci kër yi mooy ne ñett yooyu lañu war a respecté waaye wa ida balaga bu dee ne dafa jote al atfaalu gone yi minkum ci yéen mooy ñi nga xam ne ñoom du ñuy jaam waaye ñu nekkoon ay xale ñu faloon leen comme nilale ñoom bu ñu matalee alxulumu walxuluma bu dee dañoo jote li nga xam ne mooy majeur nekk ñoo xam ne léegi nag ay mag lañu nekkatuñu ñoo xamante ne nii ay gone lañu yoo boobaa fal yastazinu ndigal kamasta'dhana alladhina min qablihim kon ni nga xam ne ñooy seen mag yi tat ñi doon laaj ndigal te ñu waxoon ko ci laay dañ gisoon ba léegi këne bu kenn dugg ci këru kër goo xam ne du sa kër lu dul tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha mooy na ñu def loolu mooy ñoo itam day nekk léegi farata ci ñoom ba lu ñoo duggati ko mag ñi di daal di dëgg laaj ndigal kenn joxatu leen ñu naan leen ñetti ñetti kii rek ñetti euh, awraat yooyu ñetti waxtu yooyu déedéet léegi lépp la kon min qablihum comme ñu leen jiitu woon kadhalika suñu boroom ne naka nii yubayyinu Allahu la boroom bi di leerale lakum ñeel leen aayaatihi laayaam yi gis nga daanaka bu mu ci ëndi rek ci àtte yi day leeralaat ëndiwaat la mu waxoon janjaal beenu saar bi ni lii ay aaya la yoo xamante ne nii fiiha ayatin bayyinatin mooy lu mel noonu lay waxaat fii rek fi nekk na fi laaya yoo xam ne yu leer la kon mu ne fii borom bi moo leen di leeral laayaam yii ngir ngeen koy doxe di ko dunde wallahu te borom bi alimun aji xamaa kon la ana kan mooy jëfe lii nga xam ne moom la wax ak kan moo koy moy hakimun te mooy ki xereñ atte li tax mu tëral lii moom moo ko xam mu ne wal qawaa'idu wal qawaa'idu minan mu ne jigéen ñi nga xam ne nag dañoo dem ba nekk li commencé naan ménopause mooy dem ba ñoom mënatuñoo mënatuñoo am doom te weesu nañ foo xam ne fa la ñuy gisatee mbaax nga xam ne ñëwee nañ ba mage nekk ay mag lool nga xam ne daanaka ñu bari mooy dootuñ leen xem neemati nga xam ne daanaka dootuñ leen xem neemati nekk nañ ay ay ay magget mu ne ñooñu nag alladina ñi nga xamante ne nii laa yarjuuna nikaaha ñooy amatuñu yaakaar ci ñu leen di denc wala di sëy ak ñoom ndax dañoo nekk ñoo xam ne ñu mage lañ ne fa laysa alayhinna ñoo nekkul ci seen loos junaahun amuñu benn problème benn ngaañ an yadana thiyabahunna ñu daal di wàññi li nga xamante ne mooy teg lenn ci seen yére yi comme li nga xam ne loolu la leerale woon ne woon jigéen ñi noonu lañu ñu war soloo ne nañuy nañuy solo lu jot ba pare di sol loo xamante ne nii seen xumur yi nañ koy wàcc ba ci seen dënn yi ak yooyu noonu ak liñ ñu waxoon ne amul droit dara di ci feeñ illa ma zahara minha comme na nga xam ne moo ci feeñ comme li nga xamante ne nii moom la ko leerale woon ci laaya nga xamante ne nii mooy fanweer beeg benn loolu noonu nag mu ne ñii nag nga xam ne dañoo dem ba nekk ay màgget jigéen ñi nga xam ne dañoo dem ba nekk ay màgget ba nga xam ne mooy mooy mooy désespéré woon nañ daal dinañoo nekk ñoo xam ne daanaka kenn dootul sayteeg ñoom wala kenn dootul xemmemati lool ci ñoom ndax mage gu ñu magee mu ne ñooñ moom amul problème ñoom itam woyofal nañ leen mu jóge ci luñ doon wax sànk rek al mashaqqatu tey siir mooy li nga xamante ni mooy coono goo xam ne bu prononcé la loolu noonu borom bi dëgg day tax day pijjil li nga xamante ne mooy ak yombu yombu kon mu ne ñooñu amatuñ benn problème moom ñu daal di teg lenn ci seen yére yi waxuñu nag ñu def ay ay yoo xamante ne nii mooy seen yaram yi yi nga xam ne waru cee feeñ di feeñ mooy yenn muuraay yi nga xamante ni moo waroon di jot lool ñoom loolu mën nañ koy teggi te tamit mooy rigueur bi amoon mooy loolu noonu moom dañ leen koy teggil de waaye xayra voilà moo tax mu ne xayra mu tabar mutarrijaatin bi zina ñu bañ a nekk ñoo xam ne nag ñuy feeñal ab taar loolu mooy bokk ñu gën yées nga dem ba nekk mag waaye jàppe nekk màgget moo xam ne ñëpp xam nañ ne màgget nga ngay jaay sa bopp mel ni nga mel ni daal di jaay foog na yow sa bopp yow yow fanweeri at nga am fuñ la fekk yaa ngi maquillé woog di puudaroog di diwoog nekk ci seetu yeeg yooyu moom loolu lay wax ne déedéet yow yaa ngi am juróom ñeent fukki at ba pare mooy mooy mooy ba pare jàpp ne yow fii mu ne yàgg xale bu am fanweeri at a yem loolu la ne déedéet ghayra mutabarrijaatin wañ a nekk ñoo xam ne ñuy wane nag bi zinatin ci benn ci seen taar yi wa ay yastanfif na nañu téye seen bopp nag mooy ta borom bi tax xayrun lahunna loolu de mooy li nga xamante ne nii moo gën ci ñoom de wallahu ta borom bi sami'un aji déggaakoon la alimun aji xamaakoon la muy ñëw nag di wax beneen atte boo xamante ne nii da ko leeral fii ngir ñuy fàttale ku borom taala bi ci waaru te di ko doxee mu ne lay saalal ama nekkul ci kaw ki nga xam ne dafa silmaxa muy aveugle bi harajun amul benn ngaañ mooy ki nga xamante ne dafa silmaxa dafa nekk non voyant moom du gis kooku amul benn problème lépp loo xamante ne borom bi da koo tegal ab atte pour ñi nga xam ne ay njàccaar lañ di xool loolu noonu mooy àtte boobu noonu moom ñoom ñoom ñii concerné wu leen ndax borom bi moo leen xañ ay bët wala alal aaraj yi waaye tamit nekkul ci ki nga xamante ne mooy ki lafañ kooku it amul xarajun benn ngaañ benn problème ci yoo xamante ne borom bi moo ko teg ngir ñi mën a dox ñu war koo mën a dox ci l'islam bii ci chantier yàlla yi ki nga xam ne moom borom bi da koo xañ loolu mooy bu ci demul fekkewu ko kooku amul benn problème wala alal yi xarajun waaye nekkul ci kaw gi nga xamante ne feebar moo ko lompañ loo moo ko téye ba man yu bari man ko koo def ndax dafa feebar kooku lépp loo xam ne moom la sharia bii suñu boroom teg ngir ñi nga xam ne ñoo wér ne peke lekk war koo taxawal moom bu dee ne moom manu cee dem borom bi daf koo woyofal ne ko yooyu moom jarul nga ciy dem kon doogu amul benn ngànc yooyulee wala ala anfusikum waaye yi nekkul ci seen bopp yéen it amul benn ngaañ an takkulu léegi nag mu ñëw di leeral mooy nan la ñuy <laughs> lenn yi doon wax nan mooy fii suñu borom dafay leeral li nga xamante ne nii mooy mooy les règles du xaaraan mooy les règles yi nga xamante ne mooy nan lañuy ñuy xaaraane loolu am na ci <laughs> am na ci wolof yi ñu ko doon wax rahmatullahi alayhim léegi nag wa hafizahum kon nag mooy daal mooy nan ngay lekke boobu nan ngay lekke ci bërëb boo demee fenn ana nan nga fay lekkee voilà ndax nit ñi am nay temps dañ doon am problème buñ demee ci foo xamante ne nii mooy mooy mbokk seeni mbokk yi mooy ñu invité leen wala yu mel noonu